fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma fi lmuqaddima fi faslun fi lwird washtaraka fi ismati rraxmaani kama bihi nassa dawul irfaani mu ne léegi kon ba léegi mu ngi la doon wax ci teqantal bi am diggante yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ak anbiya ak ñi nga xam ne ñoo leen donn di awliyaa yi radiyallahu anhum ginnaaw bi mu la waxee na yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam suñu boroom ci boppam moo leen ñoŋal ci ñuy def lu dul noonu kàntaa awliyaa yi ñoom dañ leen a aar teral leen waaw waaye waxoon nañ la këne ak mooy yàlla walla ak bàkkaar di tukkee ci wali yu lool mën naa nekk ci loo xam ne du nag loo xam ne day tay ne lii mooy yàlla la mu tay ko ne damay def yàllaa digle lii waaye contraire bi laay def waaye déedéet waaye ak bàkkaar mën naa tukkee ci ñoom comme ni nga xam ne noonu lañ la waxoon biñ laajee al imaam al ndax est-ce que ab wali mën naa njaaloo li mu waxoon na ne wa kaana amrullahi qadaran maqdura voilà mbiru yàlla dafa nekk loo xam ne lu mu natt la waaw utal ko dexel bu nattee ne loolu mën naa dal ci moom da koy mooy loolu mën naa ne voilà moo tax loolu lañ la doon wax ne la ku yaakaar ne ab wàlli yu moom du ma sa def benn bàkkaar ba tax nag nga bëgg lem ah li nga xam ne mooy charia bi yàlla bi parce que ñoom diw moom jàppoon nga ne waruñoo def bàkkaar te liñ def leer na lii moom wuute nag charia léegi nga bëgg a wax ne ñooñ bay boroom jagle la ñoo ñoo ko am sañ-sañ kenn amul sañ-sañu mooy boroom bi rabb tabaaraka wa comme ni nga xam ne noonee lañu la ko leerale woon walillahi alhamdu wal minna sëriñ bi radiyallahu anhu di continuer mu ne washtaraka mu ne te yonent bi ab yonent alayhi salaatu wasalaam ak ab waliyu daldi nañuy bokko bokk benn mbir daje ci benn mbir mooy fii ismati rahmaani que ça soit yonent bi alayhi salaatu ak waliyu bi radiyallahu anhu ñoom ñaar ñépp dañoo nekk ci aaruk suñu boroom mi nga xam ne mooy ci fees dell ak yërmande waaw moo leen di wattul boppam voilà waaye <clears throat> mu ne kama bihi comme ni nga xamante ne nii ci lii ma wax nassa ci la ko yaxale zawul irfaani boroomu way nand ña fa yàlla boroomu xam-xam yu kawe ya waaw moom la suufii di wax radiyallahu mooy ku ci nekk am na ak toppatoo gu jéggi dayo gu la borom bi ak aar gum lay aar waaw moo taxoon mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wallahu ya'simuka minan naas wallahu te sa boroom tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo lay aar minan naas ci ay yuy tukkee ci nit ñi waaw lu dut lu ma dogaloon ci yow kantaa seen dara lañ la dul manal waaw bu dee awliyaa yi moo taxoon boroom bi ne woon man aadaani waliyan ni xadiis ne sa imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ne képp koo xamante ne nii man borom bi xadiisul qudsi képp koo xam ne daf maa ak sama benn parandoor faqad azantuhu bil harb kooku daal naa koy déclarer guerre annoncé naa ko guerre waaw kon nag mu ngi noonu ndax li nga xam ne ci ismatur rahman gi nga xam ne moom lañ nekk muy ah, liñ kaaraangeeg borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande comme ni nga xam ne noonee la ko nosee zawul irfaani boroom naan bi fa yàlla borom xam-xam yu kawe yi boroom awliyaa yu mag yi radiyallahu anhum mu ne lakinnama ismatul anbiyaai waajibatun bi aksil awliyaai mu ne lakinnama waaye nag li ñuy nekk ñoom ñaar ñépp ci li nga xamante ne mooy kaaraangeeg boroom bi tabaaraka wa taala am na différance nga ne mel ni ñu ne ko ah kon sëriñ bi radiyallahu taala anka moo mooy différence bi mu ne waaye ismatul anbiya yi mooy aar gi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala di aar yonentaam yi alayhimu salaatu de waajibatun mooy suñu boroom ci mi dara warul moo war lool boppam aar leen moo taxoon aaya bi ma la doon wax sànq mu waxoon loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw looloo taxoon ay ñoom Seydina Nuhud waaw doon wax seen ñoñ ñaak ñooñul Seydina Shuaib samay ñoñ waay waajal leen lu leen neex waaw waajal leen lu leen neex laa wax ci ay yàqal ma def leen waaw après bu ngeen paree fakiiduun defaral leen ma seeni pexeek waaw bu ngeen ko defee ba toog def leen def leen fakiduuni jami'an thumma la tunzirun te après bu leen ma xaar sax ah dem leen toog loolu la Seydina Hud doon wax parce que suñu borom moo ko aar ne nañ def lu leen neex dara du la ci laal waaw <laughs> voilà mooy ñoŋal gi mu leen di ñoŋal ba du ñu mën a def lu dul noonu tamit loolu suñu borom mi dara warul moo leen ko warlu lool moo tax yonent mënu la def bàkkaar waaw bi aksi lawliyaa yi loolu nag wuteeg bu dee lawliyaa uliya mu yon muy muy muy muy muy awliyaa uy boroom xam-xam yu mag yi ah nitu yàlla yu mag yi waaw ñooñu nag ñoom mooy awliyaa uy nitu yàlla yi radiyallahu anhum ñoom seen affaire bi demewul noonu loolu moo tax mu possible bàkkaar jóge ci lenn ci ñoom waaw lu dul noonu jóge ci lenn ci ñoom même bu dee borom bi d'une manière générale ci lu joyu dina leen aar waaye aaru ci loolu lépp comme ni muy aari jullit ñépp waaw te du tee ab jullit di def lu noonu waaw mais borom bee leen aar te inaayaam toppatoom gu rëy moo tax mu wax mu daldi ubbi bunti tuub ñuy dellu ci moom waaw ba pare ne bu dul woon nit ñi lawla an tuznibun bu dul woon ne yéen doomu aadama yi alayhi salaatu wasalaam da ngeen di def bàkkaar di ñëw di ma ñaan jéggal ma leen di jéggal kononte kon ma jële leen fi indi ñoo xam ne dañu koy def di def bàkkaar ma leen jég ñu may ñaan jéggal ma di jéggal voilà mu ne nag lii ma wax ci teqantal bii ci ismatul anbiya aar gi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka ko taala di aar yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam nga xam ne moom mi dara warlul moom warlool ci boppam wa wuteeg bu dee awliya yi mu ne hàdda maqaalu sayyidil muxtaari fil kawkabil waqaadi laa tumaari mu ne hàdda lii nag ma wax teqantal bii ma wax man al sheikhu ahmadul xadim ki ko wax laa leen di wax hàdda lii maqaalu sayyidil muxtaari mooy waxu sama sang ba al muxtaari ka nga xam ne mooy al muxtaar radiyallahu anhu kooku mooy kan mooy ash-shaykhul muxtaar ibnu ahmad ibnu abi bakr al radiyallahu taala anhu waxoon naa la waxoon nañ la ko ci jaal ben ba ba muy lim ñi nga xam ne fóore yi nga xam ne ñoo bindoon bim naan wajadtuhu qad sannafa al ahbaaru fiihi dafaatira laha asraaru ka shaykhina al mujaddid al ghazaali wa ibn ataa'illaahi dil maali wa shaykhina al kunti dil anwaari ghawdil waraa qutbir rahal muxtaari moom mii la woon mooy al shaykh al Muxtaar ibn Ahmad ibn Abi Bakr al Kunti radiyallahu waxoon nañ la moom moo génn àddina la 1226 ci la côté mooy année 1800 yi jëm noonu voilà ci la génne àddina moom al Cheikh al Muxtaar al Kunti radiyallahu taala anhu mu ne moo wax lii lii ma la wax fii nag mooy waxu ki nga xamante ne mooy suñu sëriñ ba al Muxtaar ah. al-Kuntiyu radiyallahu ta'ala anhu mu ne fan la ko wax fil kawkabil waqaad ci téereem boobu nga xam ne waxoon nañ la koy ba gis li ma la liñ jàngoon li ñu waxaat sànq bañ koy gisit waxoon nañ la foofu ne la mooy al kawkabul waqaad noonu la téere bu tudd al kawkabul waqaad fi fadlil mashaayixi wa xaqaa'iq wala wa usuulil awraad am ñu naan wa xaqaa'iqul awraad loolu waxoon nañ la téere boobale muy biddiw ba nga xam ne moo moo moo nay moo feeñ di takk ca téere ba noonu la téere ba tudd waaw mu ne laa tumaari bul werante de bul ne wax ah, lii mooy lan lii teguwul fenn wala nga nekk fi di dàgg san déedéet mooy nii mu ko waxe suñu sëriñ ba al muxtaar al kuntiyu noonee la demee waaw